wa kon imaam al Buxaari mu soloo kon ci kitaabu téere bi muy waxe jaloori waa lansaar bunt bi nga xam ne moom la def ci gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak saxaabaam yi jëm madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu ne xaddatanaa nettali nañu yaxya bnu bukayrin di imaam Yahya ibn Bukayr wa kaana min akbari ulamaa'i siyar wal maghaazi bokkoon ci ñu gën màgg ci boroom xam-xamu siira ak maghaazi moom imaam Yahya ibn Bukayr bi moom gis nañ ko fi ay yoon mu ne moom haddathanaa nettali nañu al-Layth di imaam al-Layth ibn Sa'd moom moo nekkoon imaamu ahli misra nekkoon imaamu waa misra waa Égypte nekkoon xaritu imaam Malik ibn Anas boroom ngir bi rahmatullah alayhima ñoo nekkoon woon Medina ala afdalu salaatu wassalaam ginnaaw gi imaam Layth daal di dem Égypte nekk foofu ba fa la génne àddina alayhi minallaahi arrahamaat moom mii di al ibn Saad mook imaam Maalik ñoo bokk tabaqa comme ni ko imaam al-Hafiz ibn Hajar defee muy septième classe ci la bokk euh, moom nag moom la imaam ash-Shafi'i rahimahullah doon wax naan ndax imaam ash-Shafi'i rahimahullah moom ci imaam Maalik la ne woon di jàng ba ni imaam Maalik génne àddina waaye même bi mu nekk imaam Maalik laata muy génn àddina moom imaam Shaafi'i rahimahullah dafa bari woon lu mu doon tukki euh, waaye bi imaam Maalik génnee àddina nag mu dem ay Irak jaar fu nekk fu nekk mu yër fa Yaman fii après mu mujj dem Égypte bi mu demee Égypte fekk na imaam Layth moom génn na àddina rahimahullah mu fekk fa ay taalibeem gis xam-xamu imaam Layth à travers ay bindam ak taalibeem yi moom la imaam Shaafi'i doon wax naan al afqahu min Maalik walaakin al-hazza ma'a Maalik rahmatullah alayhima mu ne ndeke ima ndeke Layth ibn Sa'd moom moo gën dégg fiqh sama sëriñ imaam Maalik waaye nag bayre bi li gën màgg ci xam-xam bi muy côté njariñ gi ci xeet wi imaam Maalik la ko yàlla defal te loolu neex na vérifier dañ koy vérifier ba léegi waxu imaam Ash-Shafi'i boobu al-Muttalibi rahimahullah gis nga ngiru imaam Maalik ni mu mel euh, tasaaroo boroom xam-xam yi ne ci biir jamono ju nekk ak i ponkali aimma malikiya ñoo ñépp ñu nekk ci ngiiram te mel noonu gisuñu ko ci yàlla defalu ko imaam Lays rahmatullah alayhima moom nag boo déggee ñu ne al-Lays ci téere xadiis yi moom lañ ci jub al-Lays wala dañ naan Lays tamit Lays ibn Saad wala al-Lays ibn Saad muy imaamu ahli Misra alayhi rahmatullah kon Yahya ibn Bukayr mu ne haddathana nettali nañu al-Laythu di imaam Layth ibn Sa'd an Uqayl mu jële ci Uqayl qaala moom Uqayl mu ne qaala ibn Shihab mu ne ibn Shihab di Abu Bakr ibn Shihab az-Zuhri rahmatullahi alayhi nee na fa axbarani Urwatu ibn Zubayr mu ne Urwatu ibn Zubayr moo ko nettali anna Aïshata nekkat sayyidatuna Aïsha di taantaam ndax seeru magam la woo seeru yaayam la woon radiyallahu anha yàlla na buur yàlla gërëm ko zawjan nabi yi doon soxnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xaalat nee na moom yaay Aïsha lii mooy dëgëral riwaaya imaam ibn Isxaaq bi même bu dee moom dane man laa tëhimu da ngay gis ne après moom Urwa moo ci tegu ak Aïsha mooy même kii bi la waaye comme que moom bu doon càllaleem rek mooy wérul mais euh, moom day wér ndax am na lu ko dëgëral te loolu mu ngi ci saxiixu imaam al yi xadis bi nag xadis bu gudd la ñun liñ ci soxlaal muy continuation yonent bi aleyhi salaatu salaam bi ko Seydina Jibril ne bul fanaan sa kër côté boobu la ñuy jël ndax xadis bi tuddoon nañu ko bi nga xam ne ci lañ doon gis bi. Euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam joxe woon digal saxaaba yi radiallahu taala ci cinquième année bi ngir ñu daldi dem fan dem Éthiopie gisoon nañu bañ koy gis mu ngi woon ci tarjuma Seydina Abu Bakrin bi nga xam ne ci la doon génn pour gàddaay comme nit ñi dem Éthiopie mu dem ba barkal Rimaadi dajeeg Ibn Daghina wala Ibn na di sayyidul xaaraa nekk sangu waa qaara loolu hadis bii la woon ñun bañ koy gis bu imaam ibn isxaaq rahimahullahu taala lañ gisoon waxoon nañ la ne imaam al buxaari yi daal dina koy solo te xadiisam boobu dinañ ko soxla buñ nekkee ci hijra bi walillaahi alhamdu wal minna buur yàlla def nañu ngi nii agsi nañ ci kon xadiis bi nii la tàmbale yaa Aysha radiyallahu anha dane lam aqil abawayya qat illaa wa huma yadinaani diin mu ne man Aysha radiyallahu anha fàttalekuuma sama baay sama ñaari baay arab bu ne sama ñaari baay mooy sama yaay ak sama baay li ci sama baay li ci jublu sama baay sama yaay li ci jublu comme ni ñuy waxee shamsaani umaraani umaraani mooy seydna abu bakr ak euh, mu ne man fàttalekuuma samay baay ak sama yaay ludul ne ci diine ji lañ nekkoon allahu akbar ndax lan as-sayyidatu Aisha radiyallahu anha moom bi muy juddu ci biir lislaam la juddu looloo tax bi muy judd fekk na lislaam ñëw na yónni nañ yonent bi aleyhi wassalaam bi nga xamante ne nii ci lay juddu moo tax dafa juddu fekk baayam ci lislaam ak yaayam te yaayam moo doon kan ummu ruumaan gisoon nañ ko ci nisaaw xawla rasuuli radiyallahu taala anhunna ajma'in gisoon nañ ne keroog ba mu génnee àddina moom di Ummu Ruumaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam defaloon na ko seede yu am solo ndax yaay Aysha radiyallahu anha eh, bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di àddina mu ngi am dix Medina mu def fa ñaata at dix kon heure bii nii ñu doon gàddaay ci treizième année bi ñaata at la amoon ci yónni yonent bi alayhi salaatu wassalaam huit ans la amoon te yonent bi alayhi salaatu wassalaam passé na màkk treize ans di woote moom dernière année bi di treizième année bi boobu mu ngi fekk mu am huit ans looloo tax mu ne lam aqil abawayya il qat illaa wa huma yadinaani diin fàttalekuwuma samay baay mooy dama judd rek fekk leen ñu nekk ci diina ndax Seydina Abu Bakar moom moo am lool ci saxaaba yi radiyallahu anhu moom mbokk moom moom moom ñépp ma nekk jullit baayam di Usmaan Abu Quhaafa yaayam di ummul xayri ak kan ñoom waa këram radiyallahu ta'ala an ali abi bakr ah, mu ne walam yamurra alayna yawmun illaa ya'tiina fiihi rasulullah tarafay nahaar sallallahu alayhi wa sallam bukratan wa ashiya mu ne te benn jour doonuñu woon romb lu dul ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon na ñëw suñu kër muy kër say sama baay kër Abu Bakr radiyallahu anil jamii lu dul ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam tous les jours dina fa ñëw deux fois ci suba gi ak ci ngoon waaw xolal ma loolu rek ndax Seydina Abu Bakar kat moo nekkoon kaana as-sadiiqu qabla islaam wa kaana as-siddiiqu fi islaam moo nekkoon xaritu àndandoo yonent bi aleyhi salaatu wasalaam laata yonent bi aleyhi suñu boroom di ko jox risaala gi officiellement muy laata mu koy yónni waaye moo nekkoon ki ko njëkk a dëggal as-siddiiqul akbarul a'zam bi lislaam ñëwee moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doonul woon mu ne doonu woon romb benn jour lu dul ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dina ñëw ñaari yoon suñu kër bukratan suba yi wa ashiyan ak ngoon bi wa ashiya léegi ñu jàll ñun ci li nga xam ne moo ñuy àggaleel fi ñu yem ah Seydina Abu Bakr nag radiyallahu anhu bi gàddaay gi amee mooy bi yonent bi aleyhi salaatu joxe ndigal ne jullit ñi dem leen ku ko man na nga dem Yasrib ndax foofu am ngeen fa ay mbokk yàlla defal na leen fa ay mbokk ah nit ñiy dem Seydina Abu Bakr radiyallahu taala anhu pare woon na ngir dem ñëw laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam digal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ala rislika yaa Aba mu ne ko def defal ndànk yow Seydina Abu Bakr ndax kat yaakaar naa man alayhi salaatu wasalaam ñu jox ma an yu'zana lii lii mu ngi ci xadiis bi ñu nekk nii di xadiisu na eh, Muhammad ibn Ismaayil al Buxaari rahmatullah alayhi léegi nag moo taxoon moom Seydina Abu Bakar demul woon bi nga xamante ne nag ci la ko yonent bi alayhi waxoon loolu bi mu ñëwee di tàggu si ngir dem gàddaay Madina mu ne ko defal ndànk Seydina Abu Bakar Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne fa xabasa Abu Bakrin nafsahu ala rasulillahi li yashabahu wa ala faraxilatayni kaanata indahu waraqa samur arba'ata ashhur mu ne kon mu daldi toog dematul jënd ñaari waruwaay ñaari gëléem yu baax di leen xont euh, di leen dundal ci xobu garab googu di as-samur muy garab goo xam ne fruit yi euh, yi dañ koo sopp lool mu leen ci xont quatre mois nee na ah imaam yaa Aïsha radiyallahu anha nag mu ñuy nettali kon ginnaaw gi li xew mu ne fa baynama nahnu yawman yawman julusun fi bayti abi bakrin fi nahwi dhahira qaala qaa'ilun li abi bakrin haadaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam mutaqanni'an fii saacatin lam yakun ya'tiinaa fiihaa fa qaala abu bakrin fidaa'un lahu abii wa ummii wallaahi maa jaa'a bihi fii haadihi saacati illaa amr kon yaa Aïsha radiyallahu anha mu ñuy nettali kon ci bés boobu kuffaaru Quraysh yi daldi woon daje mu ne fa nu yow yawman mu ne benn bés lañ toog ci kër gi nee na am benn waay ne fekk ci diggu njolloor jant bi nekk au zénith fii nahri zahira mooy bu jant bi nekkee au zénith ba commencé jéngu tuuti nga xam ne ci lay gën a tàngoor wi di gën a tare ci jamono jooju waxtu woowu la leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di dikkal nee na mu mutaqanni'an mu ngi takk bopp bi daal di koy muur muur bopp bi mu ne fii saatin lam yakun yatiinaa fiihaa ci waxtu woo xam ne moom aleyhi salaatu wassalaam doon ci woon dikk dëkkal ci aada mooy habitude am habitude amoon doon ñu dikkal wax na ko léegi amul benn jour bu dul woon romb lu dina fa ñëw ci suba gi wala ci ngoon gi tey nag mu daldi leen dikkal ci digg njolloor nee na am benn waay ne mooy aji toog am nañu ne ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim que ne kenn la ci waa kër seydna abu bakrin radiallahu anhum mu ne ko qaala qaailun li abi bakr hada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mutaqanni'an mu ne ko am ku ne yonent bi ale seydna abu bakar ci waa këram ne ko kii di ñëw de yonent bi alayhi salaatu wassalaam la ndaw yàlla lee nekk nee di ñëw mu ngi muur nag bopp bi xar kanam gi mu ko mu ngi muuru di ñëw seydna abu bakrin ne fidaa'un lahu abi wa ummi jënd naa ko sama yaay ak sama sama baay ak sama yaay wallaahi maa ngi waat ci yàlla ne dikkul ci waxtu wii nii lu dul ne mbir moo ko yëkkati boo tax mu ñëw ci waxtu wii nga xam ne faralul doon ci ñëw ak tàngoor wi naaj wi ni mel ndax heure sieste la heure la boo xam ne naaj wi day tàng jër mbooloo moo dem foo dugg ñu ngi xool gan ker moo gën a sedd ci heure boobu la jóg moom alayhi mu ne moom yaa Aysha fa jaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fasta'dhana fa adina lahu fa daxal bi ñu toogee ak kiis mu agsi moom miñ doon séen mu agsi muy alayhi salaatu ñaan digal ngir dugg al istidaan gis nga loolu la kenn du ñëw rek përëx-rëx rek dugg ci néeg walla ci kër noonu dangay ngay yëglu comme niñ ko jàngalee ci suuratu nuur mu ne kon fastadana te gisoon nañ ko tamit ci isra wal mi'raj asamaan bu ñëw lan la doon wax fastadana jibril seydinaa jibril alayhi salaatu wassalaam daal di laaj ndigal ngir dugg ñu ne ko man ant mu ne jibril amaaka ahad naam mu ne leen muhammad laa àndal alayhi salaatu wassalaam aw qad bu'itha ilay mu ne leen waaw asamaan si fu ci seydinaa jibril bi muy dem ak alayhi salaatu wassalaam kii da doon laaj ndigal yonent bi alayhi salaatu wassalaam daaj ndigal fasta'dana ñu daal di koy jox ndigal fa adina lahu wala fa udina lahu fa daxala mu daal di dugg fa qaala nabiyu bi aleyhi ne bi mu agsee li abi bakrin wax seydina abu bakrin axrij man indak mu daldi ne ko kon génneel axrij man indaka ne abu génneel ñi nekk sa ci kër gi yépp nañ génn ndax li ñuy wax avenir u l'islam moo ci ne ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam diine ji matagul woon l'islam matagul mooy ne xoolal Makka heure bii nii treizième année bi mais koor amagul woon aji Makka mais yu bari nan la ñuy néegu sëyeeg li jëm ci àtte yi commerce bayan jaay njënd jaay yu ci bari àtte yi daal presque man nga ne julli rekk ñëwoon ci ponk yi julle ak li lay dugal ci lislaam loolu rekk a fi newoon ghazwa amagul woon état mooy ni ñuy yore état amul woon mooy àtte yi dara amagul woon léegi mooy imaginer plan bi nga xam ne li mu bëgg a wax si say euh, ndax Quraysh yëguñu woon ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëg ne li ñu wax ndax doom dañu jàppoon ne kii ab force ab kii la rek ab ab genre mooy comme li ñu waxoon saaxir la benn waaye jibaarkat la rek kaahin la ab gisaanekat la sha'ir poète la ñoom noonu lañ ko doon gisee moo tax jàppoon nañ ne comme que te huis clos lañ defoon moom yëgul li xew léegi nag moom bi mu ko yëgee ngir neenal seen plan boobu mooy il faut pas lii muy wax Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu mu senn ba am ñu ko dégg ba dem di ko nettali Quraysh bu ko defee seen plan yàqu kon mu ñëw ne ko akhrij man indaka ne abu sayna abu bakar génneel génneel ñi nekk sa kër génneel képp ku fi nekk ku dul yow génne ko fa qaala abu bakrin sayna abu bakrin radiyallahu anhu ne ko innama hum ahluka bi abi anta ya rasulallah sallallahu alayhi wa ne ko dëgg-dëgg ñii de ñi nekk ci kër gi de jënd naa la sama baay ak sama yaay yow ndaw yàlla li këni ñoom sa kër lañ am na ci riwaaye imaam ibn isxaaq bi riwaaye imaam diñ la tuddaloon euh, sànq càllale bi dane te boobu noonu euh, yaa Aïsha radiyallahu anha wax na foofu kan kan kan moo ne woon ci kër gi mu ne boobu kenn nekku fa woon ci kër ga lu dul man ak Asma bin binta Abi Bakrin di euh, asma moom nee na man nag man di yaa Aïcha ak asma mi nga xam ne mooy grande sœur am ñoom ñoo fa newoon moo tax mu ne walaysa inda abi bakrin illa ana wa uxti asma bint abi bakr mu ne ci riwaa imaam ibn Isxaaq bi mu ne te ñu nekkul woon ci kër gi kenn ku dul man ak kan asma di sama grande sœur di doomi Abu Bakr radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu kon bi mu ko nee génneel ñi fi nekk dane ko maa ngi lay jënde jëndi naa la sama sama baay ak sama yaay ñi nekk fii nekkul ñu lu dul ne say say njaboot lañu innama hum ahluka bi abi anta wa ummi jëndi naa la sama baay ñoom say njaboot lañu mooy ne ñoom ñu nekk fekk ñu bañ fee nekk mooy amul dara loo fiy wax di ko déggaat ci mbedd mi Allahu akbar lii de gis nga gis nga lislaam ni muy yare lislaam bu yaree mooy ne ku lislaam yar day am néegu biir secret du koo xam ne yàkkamti na lu xew rek mu nettali xoolal léegi rek suñu jamono moom nettali moom mais mais nettali moom mooy dund gi moom moom moom ku nettaliwul yow dundoo mu dañ naan ne kii kii léegi nit ak ŋàññ la sax ak ŋàññ la léegi boo mënula nettali da ngay gis gars yi dañuy liggéey ba wàcc woowante téléphone ku nekk kii nettali sa bopp loolu ak façon loolu fa la fen bi commencé ku nekk di nettali sa bopp la nga fa def ak la fa xew te tout le temps yow. comme scénario film quoi le temps yow yaay ki nga xam ne yaa modèle voilà ba mu mënee kii sama collègue bi dama nii mën a ko nii kii yóggi ndax la nettali bu génnee ci métro bi wala jël transport yi bus bi kii bi galandoo bi njaga bi jaar fii super bi bu ñëwee lu xew bu nettali waaye yéen di tey bu ngeen gisoon mais ñoo rawi lantinoor laa wax lantinoor goo teg di ci sotti diwlin moo ko da moo ko gën mën a seen ñépp di seen daanaka moo tax secret secret daal ku ko am da koy bañ a wax boo ko xasee wax kenn moom tuddatu ko ndax gaa yi kenn amatu di néegu biir te loolu yemul rek ci ay ay ay awaamiya ah, lamdaa yi nii mais dangay gis même tullaabul ilmi yi ñi nga xam ne dañuy sàkku xam-xamu l'islam te yàlla tax te moo war a tax quoi xam-xamu diine ñoo dàq nettali ñépp fu ñu toog nettali rek ay sëriñ diw lii la wax oustaz diw cheikh diw lii la wax kii affaire waaba jiibaagu rambaay lay jàngale te ñoom kat ay taalibe lañ ñooñu bu ñu màggee nekk sëriñ fu nit ñi jëm di toxal ay wax ndax loolu mooy nam maam tey kii lii la wax di bu di boo déggoon diw lii la wax ki nga ko wax mer nga demaat toxalaat am nam maamu nekk noonu kooku nekk taalibe kooku bés bu fa nekkee sëriñ fu dëkk bi jëm dëkk bu tas ñépp yi nettali cheikh diw de léegi sax laaj laaj même jataayu jataayu xam-xam sax foo jaar boo moywul bu dee kiy jiite ki nga xam ne mooy jàngale amul fulla bu moywul yooyu dina fa am bu dee yàlla muccal na ko ci moom moomu sax mooy ne même dinañ ubbi jataayu question réponse mais booy laaj jarul nga naan sëriñ diw nee na lii euh, lii dagan na yow loo ci xalaat loolu ak waaba jiiba la tudd te loolu képp koo xam ne dangay jàngale am kenn ci ñi ñuy déglu am ku laaja noonu li war mooy bu ko tontu te nga réprimander ko que que ça soit la dernière fois ngeen di tudd tur te sax comme que da tudd tur ni ma lay faye ni ma lay faye yare la ko mooy ne du ma la tontu bàyyi noonu bàyyi ba beneen yoon bu ko defee ñépp xam ne ay nettali ay diwa wax ni mais soxlawul ngay wax tur neel ne walla nga ne euh, am na ñu ne këne lii dagan na ana loolu lan moo ci est-ce que loolu dëppoo na ak sharia wala di alxuraan ak sunna loolu lan moo ko gën a rafet ci laaj mais foo jaar même bi ngay gis nit ñi noonu la ngal dangay toog gis kiy jàngale wax di junj koo xam ne ñi fi nekk ñu bari xam nañ ki muy wax mais dangay jékk rek kenn tëb rek wax turam mais dangaa foog ne yow mi wax turam yàgg ko dàq wax yow moom xamul xamul waa ji xamul ki ko wax bu ko xamul woon dina dina dina jël propos yoo xam ne yéen yow ni nga def ba dégg ko xam ne waa jooju la ci jublu waa en tout cas wax waa jooju lay toxal nii bu doon tudd tura ko tax a jóg moom du ko waxal boppam nga bàyyi ne ko diw la kooku danga koy réprimander ak ku man di doon ne ko gis nga ndax affaire yi il faut pas ndax ndax lan moo tax ñuy def lool amul naan non ñun moom on est sincère fi nekk di tuddi di di wax ay propos te duñ wax kan la mooy ne affaire yi lenn la mooy ne lislaam les personnes personne personnage nit ñi loolu important wul ci yenn yi bu dee ay nettali ay avis bu dul avis wu comme ñu naan masala sàngam xanafiye yi lii lañ wax wala imaam euh, euh, al-Mawardi moom lii la ci wax contrairement ak mazhabam wala ñoom loolu taxul ñuy wax loolu waxuñu loolu mais ay nettali yoo xam ne comme ab sëriñ ay sëriñ yu nekk ay jàngalekat ay boroom xam-xam yu nekk ci benn dëkk ñii di jàngale fii ñii di jàngale lii domaine sàngam wala même domaine bi sax amoo droit nga ñëw naan sëriñ diw moom keroog fekke naa jàngaleem wala diglu naa ko nee na lii yow loo ci xalaat loolu waa ba jiibal. yow bu dee xam-xama la tax a jóg mooy ne personnage yi ngay teggi ne euh, man de dama dégg ñu ne lii loolu lan la ci lislaam wax est-ce que loolu dagan naam daganul mais mu pont la bu ko defee yow di nga am alxuraan noonu la jàngale ñun ci alxuraan lañ ko jële in jaakum faasiqun bi na ba naba'in yaa ayyuhal ladina amanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu mais faasiq boobu alxuraan xamul kan la koom muy wax noonu est-ce que wax na turam wax na turam wa ala thalathati alladhina xullifu hatta idha daqat alayhim al ardu bima rahubat boobu muy wax ci suuratu tawba ñi demul woon fële tabu suñu boroom xamul ñan la ñooñu nit ñooñu ñooñu euh, demul woon tabu ñett ñooñu xamul woon ñan la est tudd na seen tur parce que du moo am importance du tudd tur yi ndax surtout rawatina wolof moom il suffit nga tuddub tur mu jàpp ne affaire bi waa ji rek la même moom bu dee ne mu ngi ci erreur bi mais kenn yëgu ko pour moom ba léegi garaawul man nay continuer di def erreur yi mu nekkee di ci continuer ndax ba léegi ndax tudduñ turam. yonent bi alayhi salaatu wasallam ay nit dañ doon def erreur mu yéeg minbar bi maa baalu aqwaamin yaquluuna wala yaf'aluuna kaza wa kaza ñaata nga ko dégg ci hadith affaire yi du jaay vulgaire rek ak naan ay sincérité lan moo gën a waxu yàlla suñu borom subhaanahu wa mi xam jaamam yi te pourtant ñu bari buñ defee erreur li ëpp ci alxuraan day ñëw du jaar ci tur yi wa ala salasati lazina xullifu te xam na leen ainsi de suite yonent bi alayhi salaatu wa noonu mbooloo ya ñëwoon ci këram doon laaj soxnaam yi naka lay jaamoo yàlla ñu wax ko ñu mel ni mbir mi ñoom dañ ko xaw a tuutal ndax gis ne bariwul li muy def bariwul bañ ne loolu yonent ma lay saa saa moo tollu foofu waaye ñun kii ne man dootuma euh, damay woor di continuer kii ne dootuma takk soxna kii ainsi de suite dootuma nelaw damay kii di julli mais ba mu yéegee minbar bi mais waxu leen ne yow di yéen diw ak diw ak diw lu tax ngeen ngeen wax loolu déedéet qissatu barira bi barira radiyallahu anha mais ña nga xam ne ñoom ñam defoon ña ko moomoon defoon ak moom ba nga xam ne jaam la woon mu ñu léegi ñu am accord ngir mu jënd boppam ba ko yaay Aisha radiyallahu anha bëggee bëggee jënd lépp ñu ne ko entre mais defal ko ay charte yoo xam ne du noonu ne walaa bi ñoo koy moom mais yonent bi alei salatu salaam est-ce dafa ñëw ci min minbar bi ne leen ne ne leen yéen waa diw lan moo tax ngeen def lii yéedée maa baalu aqwaamin yaquluuna kaza wa kaza kullu shartin laysa fi kitaabillah fa huwa baatilun walaw balagha mi'ata shart loolu la lan moo tax ba ay jul ay ay waa ay ay nit di wax lii wa def li naan lii lañuy def ci charia bi loo xam ne euh, du ndigalu lu mooy loo xam ne rek ñoom ñoo ko waxal seen bopp mooy ne bépp charte boo xam ne nekkul ci téereem yàlla bi dafa neen dafa neen dafa neen dafa neen même bu dee mat na sans charte sans condition condition bépp boo gis ci ci ci ci àddina bi te mu li yàlla ak yonent mi alayhi salaatu salaam jàngale jarula faale jarula sax faale moo tax ay voilà ku ne woon man yow dama lay jël nga may liggéeyal mais à condition que liggéeyukaay bi doo fi julli loolu même boo ko signé ah boo ko signé loolu ça ne veut pas dire bu julli jotee mu fekk la fa da ngay julli amul ay yaa ko signé woon nit day day day day day day day sàmm kàddoom yaa ko signé woon ma ne kàddoom mooy la déggool yonente bi alei salatu salaam wax kullu shartin laysa fi kitaabillahi fa huwa baatil bépp charte condition bu nit ñaari nit teg wala benn teg ko wala mbooloo ta yàlla àndu ci yonente bi alei salatu àndu ci ba ngeen koy signal neen et non avenu amul benn njariñ kon daa lu amul njariñ nuñ koy respecté mooy ne gaa yi soxlawuñ di tuddi tur mais foo jaar ndax nettali mu bokk ci fléwoowu àddina bi léegi nettali rek nettali moom moom moom moom moom moom moom moom moom moom moom moo fi mu siiw na ko wax nettali waxi kàcc ndax boo demee di nettali di nettali ba toolee nettali nga créé xoolal ñi lii lii kan kan ci ñun mooy am ab secret bu mu nar a wax <laughs> naan sama doom a ngi fi garaawul lay lay la laaw ndax xam nga ne danga ko naan jóge fi demal fowi damay waxtaan kenn manu fee waxtaan ak gan di wax ndànk di xool buñ tëjaat bunt bi tëj leen bunt bi bañ dem nga door a wax ak moom li ngay wax ak moom ndax lan moom yaroo ko xam nga ne yow yaroo ko ni mu ware mais Seydina Abu Bakar xool aveniru l'islam mu ne yonent bi alei saatu salaam garawul ñi fi nekk nii sama Aïcha mii ak Asma mii sa kër la ñii bul am dara loo ragal loo fi wax doo ko dégg feneen loo loolu man gisuma nit nit ku ko ñeme ku ñeme par exemple exemple yow <laughs> waa Interpol di la seet nga yëg ne lancé nañ avis de recherche internationale nga nekk foo xam ne yow yàgg sa dooma fa nekk ak sa soxnaak walla sa xarit nga ñëw bëgg a wax nan ngay tërale sa plan ngir rëcc nga bàyyi fa sa doom di ko fekk <laughs> doo ko def nga naan ya télé bi lay taal gis euh, cherche papa après kii tem sax moo lay jaay ndax lan yaratuñ nit ñi ci diine te yaratuñ leen sax ci ngor ngor kese mooy nit day nit sàmm kàddoom day sàmm tëj gémmiñam du lu ma dégg lu toq sama nopp bi rek sama làmmiñ wi da koo war a tudd nga gis gars yi mooy de interview ñu nekk fi di défulé ci kanamu télé yi di jaay di kii lu ne ñu wax lu ne alors que mbir yi du loolu du loo dégg lu nekk wax avenirul islaam ngi mu ne ko bul ragal dara ñii nii ahluka bi abi anta ya rasulallah gis nga ñoom ñii nii kër lañu jënde naa la sama baay yow ndaw yàlla ni yonent mi salaatu wasalaam ne ne ko fa inni qad udina fil xuruj ne ko man jox nañu ma ndigal ngir ma génn ngir mu génn dem fan ngir mu dem gàddaay bi mu ko waxee lool moom yaay Aïsha mu ne fa qaala abu bakrin radiyallahu anhuma alsaxaabatu bi abi anta ya rasulallah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam maa ngi àndandoo yow laay ñaan ci voyage bii nii ci gàddaay gi mu ne ko waaw ci riwaaya imaam ibn Isxaaq biñ la wax sànq ne moom la ne fa haddathani man laa attahimu moom imaam ibn Isxaaq dane as Abu Bakrin mooy ci riwaayam pa moo ko wax mooy yaay Aïsha mooy ci version Seydina imaam ibn Isxaaq dane fa qaala abu bakrin alsoxbatu ya rasul allah qaala alsoxba nee na yonent bi seydna abu bakar daa laaj ndigal yonent bi aleyhi salatu wasalaam ngir mu ànd ak moom ci riwaay imaam al buxaari bi dane alsaxaabatu mooy àndandoo lu ba la koy ñaan ngir mu ànd ak moom mu daal di koy may ci riwaay imaam ibn isaaq mu ne alsoxba benn la mooy ñoom ngir ñu li mu liy bëgg-bëggam mooy ñu ànd yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko waaw ci riwaaya imaam ibn Isxaaq bi rahimahullah yaa Aysha ne radiyallahu anha fa wallahi ma sha'urtu qat qablu qabla dhalika al-yawm anna ahadan yabki min al-farah hatta ra'aytu Aba Bakrin yabki yawma idhin nee na man masumaa yëg ne nit dina jooy avant jour boobu masumaa yëg ne nit dina jooy ndax kontaan masuma koo foog ndax tamit comme niñ la wax ku am huit ans mooy nit gone nga moo tax amagul expérience bu bari ci ci àddina moom masula yëg masula yaakaar soupçonné ne nit dina jooy lu dul ci naqar la war a jóge mais kontaan ba jooy nee na macha fa wallahi maa ngi war ci yàlla macha toqat masumaa yëg ni loolu am na avant bés boobu lu dul ne bi ma gisee Seyna Abu Bakar di baayam radiyallahu anhu doon jooy keroog ndax kontaan. mooy dikk gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi dikk kër seydina abu bakrin radiyallahu anhu bu ñëwaatee ci riwaaye imaam al bi kon rahimahullah bi mu waxee loolu ba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko waaw man ngaa ànd ak man mu ne moom yaa Aïsha radiyallahu anha qaala Abu Bakrin fa xud bi abi anta yaa rasuulallah ihdaa raaxilatayya haatayn ne ko jëlal yow ndaw yàlla li jëndi naa la sama baay jëlal benn ci sama warwaay yii nga xam ne keroog biñ ma bul dem laa ko pare laa ko waajal jël ci benn yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko xaala mu ne ko bi saman waaye nag man bu ma koy jël dama koy jël ci dama koy jënd dama koy jënd mooy ne dinaa ko nangoo jël waaye ci kaw ma daal di koy jënd ah lan moo tax yonent mi aleyhi salaatu wassalaam daal di ne moom affaire bi foog mu jënd ko ndax Seydina Abu Bakar so insisté na yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne comme moom comme ni ñëwee ci riwaaye imaam ibn eh, eh, imaam ibn Ishaq bi yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne ko moom bis saman rek eh, am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim kënee moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam da koo def lu dul ne dafa bëggoon gàddaay gi mu dal di koy defe ni mu gën mati nga xam ne gàddaay day laaj bakkan laaj coono laaj alal mu bëgg yooyu yépp mu participer ci ndax moom mooy alxudwa ngir jàngal xeetam boo nekkee njiitit wala nga ñu jiital la wala nga nekk sëriñ bul bàyyi lépp ñu defal lox déedéet déedéet Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu lépp la defoon alalam moo tax yonent mi alayhi salaatu wasalaam comme niñ koy gise ci fin dundam bi mu feebaree di wax naan am na génn góor goo xam ne suñu boroom da ko tànnloo zahratu dunya tóor tóoru àddinaak àddinaak li fi nekk ci baax ay taar taaram ak loolu ak la nekk fa moom faxtaara ma inda mu daldi tànn la nekk fa boroomam Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu ci biir mbooloo mi xam ne yonent bi alayhi salaatu wasallam boppam la leen di tàgge mu jóg ne fadaynaaka bi aabaa'inaa wa amwaalinaa yaa rasuulallah yonent bi alayhi salaatu wasallam mooy jamono ji feebaree noonu génn noonu bi feebar bi dalee yéeg ci min toog ci minbar bi wax loolu nit ñi ne nii Abu Bakar lu muy wax ni yonent bi alayhi salaatu wasallam mu ngi wax nit koo xam ne comme nit ñëwee ci saxiix imaamul euh, saxiix yi comme ci xadiisu euh, Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu anhu ñu ne Abu Bakar lu muy wax nii yonent bi alayhi salaatu ngi wax benn nit koo xam dañ koo tànn mu jóg naan faday naaka bi ab bi bi bi bi abaa'inaa wa amwaalinaa yonent bi alayhi salaatu wasallam ne ko ala rislika yaa Abu Bakar yaa Aba Bakar ne ko defal ndànk ngir wan saxaaba yi kat mooy Abu Bakar dëgg-dëgg neleen moom mooy ki ma gën a jariñ amul kenn koo xama mooy ki ma gën jariñ ci alalam ak ci boppam te amul kenn ci yéen lulul ne loxo bi mu amoon ci ñun lépp delloo nañ ko ko ba mu des Abu Bakar moom yàllaa koy fay moo tax euh, Seydina Abu Sa'id al-Khudri mu ne wa Abu Bakrin afqahuna bi muraadi rasulillah afqahana Seydina Abu Bakar nag mooy ki ñu gënoon xam waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo leen ko gënoon dégg mooy alamu saxaaba moo gënoon a xam ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum kon mu ne euh, looloo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nanguwul loolu ndax da koo bëggoon a def ci ni mu gën a mate bil maali wan nafsi def ko ci bakkanam ak lépp muy alalam moom alayhi salaatu moo tax mu ne ko kon bi saman laa koy jële mooy man daal du ko jël lu dul Seydina am na ci yenn da koo laaj ne ko loo jënde woon mu daal koy wax moom mu daal di ci loolu euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy nangoo jël boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim daal dina ñuy wuute ci gëléem googu noonu ban la am ñu ne am na ñu ne alqaswa la mooy gëléem gu siiw googu gëléem yonent bi alayhi am ñu ne aljadaa la loolu ay wax la ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne boobu la alqaswa ñii ne alqaswa la am ñu ne aljadaa la wallahu taala ay alamu ay dhalika kaan kon seyna Abu Bakar ne ko kon jëlal benn ci sama waruwaay yii ci gëléem yi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko bi saman waaye nag dama koy jël waaye dama koy jënd bi mu insisté seydna abu bakrin radiallahu taala anhu daldi koy jox mooy daldi koy jaay eh, bi nga xamante ne nag loolu xew na yaa Aysha radiyallahu taala anha wa ardaaha ne fa jahaznaahumaa axassa aljihaazi wa sana'naa lahumaa sufratan fii jiraabin fa qata'at asmaa'u bintu abi bakrin qit'atan min nitaaqihaa fa rabatat bihi alaa fami aljiraab fa bidaalika summiyat zaatu nitaaq mu ne nag bi nga xamante ne kon lool am na kër sëy Seydina Abu Bakar wax naa la sànq ne riwaaye imaam Ibn Ishaq bi wan nañu kan moo fa nekkoon mooy ne yaay Aïsha radiyallahu anha moo fa nekkoon ak magam di as-sayyidatu bint Abi Bakrin radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne ñu daal di waajal ndax xam nañ ne affaire bi dafa pressé nee ñu daldi di waajal fa jahaznaaha ñu daal waajal ñaari warwaay yooyu ak li ci war a dem ahassal jihaaz yi gën jaa gaaw ak preparation ak waajal nee na biñ koy waaj ñu defaral leen benn ëmb boo xam ne ci der lañ ko defaree min jiraabin mooy ëmb arab yooyu nga xam ne ci lañuy def lekk yu wow yee der ak tey der loolu buñ ñëwee ci biir dinañ ko wax mooy ci biir euh, buñ euh, madinatul a munawwara ahkaam yu bari foofu lañ ko indi insha allah mooy ne ci der der am na boroom xam-xam rahmatullah alayhi yu ne ci der la woon mooy te en général arabe yi temps yooyu ci loolu lañ doon def ndax moo gënoon a mën a conserver mooy ab ëmb boo xam ne ci der lay nekk nee nañu daal di ko ciy def nee na fa qata'at léegi biñ paree war takk takk kii bi ëmb bi ndax der bi bu nekkee genre ëmb noonu da nga koy takk après mel ni benn saak il faut nga takk ko léegi mu ne bi nga xamante ne nag ci lañ ko bëgg war a takk amul luñ ko takkee fa qata'at mu daal di xotti asmaa bint abi bakrin di sayyidatu asma radiyallahu anha qit'atan min nitaaqiha dagg ci li nga xam ne moom la doon takk ci ndiggam doon ci dëgërloo mu daldi koy dagg daldi ngir lan yeew ci euh, ëmb boobu noonu mu ne looloo tax ñu daal di koy ñu koy woowe moom zaatu nitaaqi ñëw nag ci euh, yeneen riwaay yoo xam ne zaatu nitaaqayni mooy boroom ñaari euh, sër yooyu ñuy takk ci ndigg di ci dëgërloo tey bu doon tey nitaax day niroog ceinture mais du moom mooy lu ñuy dëgërat lu ñuy takk ci ndigg kon ñoom nee nañu lool lañ def daldi koy defal loolu léegi nag kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw ci bëccëg gi noonu kër sëydato sëyduna Abu Bakr radiyallahu anhu lii lépp daldi fay xew ci guddi gi nag kon ni nga xamante ne nii dañuy delluwaat ci riwaaye bi nga xam ne moom lañ gisoon ci début bi muy riwaaye imaam ibn isxaaq boobu bim woon fa xaddatani man laa attahimu min asxaabina an abdillah ibn abi najiixin an mujaahid ibn eh, jabrin an ibni abbaasin abdillah ibn abbaasin radiyallahu anhuma annahu qaal mooy ñu delluwaat ngir succession d'événements mu ne mooy riwaay bi ñu gisoon ci début bi imaam ibn Sa'd naa nettali na ma ku ñu koo xam ne duma ko tuumaal ci suñu ñoñ yi mu jële ci Abdullah ibn Abi Najih al-Makki mu jële ko ci Mujaahid ibn Jabr moom mu jële ko ci Abdullah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala wa ardaahuma xadiis boobu noonu lañuy àggale xaala moo ñuy àggaleel succession d'événements yi après dina ñëwaat ci riwaay moom imaam Abdullah ibn Abbas kon mu ne te defoon nañ tax taxrij boobu léegi defoon nañ ko ci début bi mu ne fa lamma kaanat ata atamatun min alleyli ijtama'u ala baabihi yarsuduunahu mata yanaam bul fàtte ne fi ñu yemoon foofu mooy ne kuffaaru quraychin yi seydna abdullah ibn abbas nettali da dañu doon nettali lan réunion bi waa quraysh seen assemblée générale bi ak décision bu ñu fa ba ñu ko defee ba dëppoo ci xalaatu abu jahlin almal'un seydna jibril dikkal yonent bi aleyhi salatu wasalaam ne ko laa tabit hadhihi leyla ala firashika alladhi kunta tabitu moom lay àggale lii kon gis nañ après ci bëccëg gi ci même jour bi mu dem ci kër seydna abu euh, abu bakr ibn abi quhafa as-siddiq radiyallahu anhuma kon mu ci guddi gi nag ci guddi gi mu ne fa lamma kaanat sayyidina Abdullah ibn Abbas mu ne bi guddi gi jotee minal layli mooy heure gée moo tax nga dégg euh, ci xadiisu abu barzat al aslami radiyallahu fa kaana yusalli yuhibbu an yuaxira bi salaati allati tusammuunahu bil atama mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk ñu laajoon ko Sayyaar ibn Salaam euh, sala euh, Sayyaar ibn salaam laa loolu doon ko ana naka heure julli yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne tam moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam de bëggoon na bi mu ñëw ci gée bëggoon ne ku soppoon la di yéexe julli ji nga xam ne moom ngeen di woowe al-atama mooy heure boobu noonu heure géej mu ne fa lamma kaanat atamatu min al-layli kon kuffaaru Quraysh yi ñoom entre temps ñoom ci bëccëg gi ñu ngi doon defar seeni affaire ndax waxoon naa l'affaire bi dafa gaaw mooy ne ñoom il fallait prendre décision bu bu gaaw exécuter ko nu mu gën a ndax affaire yi le temps court contre kon mu ne bi guddi gi jotee iji tamaamu ñoom ñu tànn nañ seen ñooñu noonu ñu ne woon ñoom lañuy tànn ah tànn nañ kon li mu waxoon li abu jahlin alayhi laanatullah waxoon ne dangeen di jël min kulli qabilatin waaye dangeen di jël ci ci kii bu nekk shaaban jalidan jalidan nasiban wasitan fiina da di jël ci tribu bu kalaawu Quraysh bu nekk jeune bu am doole te am rëyu askan fa mu bokk la léegi nag def nañ lool guddi gi timis gi jot euh, gee jot ñu daal di heure ñu agsi mu ne ijtama'u ñu daal dajaloo ala baabihi ci buntu kër yonent mi alayhi salaatu wassalaam yarsudunahu mata yanaam di ko xool nag kañ lay nelaw mooy ñuy xaar kañ lay nelaw di ko surveiller ba fa yasibuuna ali bu ko defee bu nelawee ñu daldi tëbandoo ci kawam def ko li nga xam ne moom lañ waxoon jëloon ci suñu assamble générale bi moom abdullah ibn abbas radiallahu taala wa ardaahuma mu ne fa lamma ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam gis seen bë seen taxawaay fi ñu taxaw seen taxawaay yi qaala moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne li ali ibn abi taalibin wax seydna ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa nam ala firaashi wa tasajja bi burdi haadha al hadrami al axdar fa nam fii fa innahu lan yaxlusa ilayka shay'un takrahuhu minhum yonent seen leen gis leen ñu taxaw nag mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib yow fanaanal ci sama lal bii wata sajjata na nga sàngoo bi burdi haadal hadrami te na nga sàngoo ci sama mantu bi bu verte bi te nga xam ne ñu ngi ko doon defare Hadramawtu fële ca Yaman bu ko defee nelaw ci fanam fii duggal ci sa tëddal sama lal nga sàngoo sama burdo bi may sàngoo sama mantu bi mbàjj mi fa innahu dalalal sa xel dëgg-dëgg lay yaxlu sa ilayka shay'un takrahu amul dara looy bañ ci ñoom ci ñaawteef loo xam ne dina jóge ci ñoom agsi ci yow loolu garanti ñu yàlla garantil na la loolu dara du la du jóge ci ñoom ci ñaaw téef di la dal tëddal duñu la def dara Allahu akbar lii waxoon nañ ko bi ñuy def tarjuma asadullahi alxaalib ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa arda xamoon na risque bi ah mooy ne rey la léegi mu ne moom seydna abdullah ibni abbas radiyallahu anhuma wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanaamu fi burdihi dhalika idha naam mu ne te yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom dafa nekkoon doon sàngoo ci burdaam boobu mantoom boobu bu doon nelaw bi ñu defee lool kon kuffaaru Qurayshi nii ñu ngi nii taxaw ci bunt bi Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ko lim koy wax léegi nan la mujj mbir yi mujj deme imaam ibn Isxaaq rahimahullah daldi ñuy net di ñu nettali loolu mu ne fa xaddatani Yazid ibn Ziyaad an Muhammad ibn Ka'b al-Quradiyi raxmatullaahi alayhima annahu qaal imaam ibn Isxaaq raximahullah mu ne fa xaddatani nettali na ma Yazid ibn Ziyaad di Yazid di doomi Ziyaad an Muhammad ibn Ka'b al-Quradi mu jëlee ci Muhammad ibn Ka'b al-Quradi boo fàttale ko moom moo riwaaye woon allahumma ilayka ashku da'fa quwwati ca retour Taayif ba moo doon Muhammad ibn Ka'b al-Quradi bokkoon ci waa Banu Qurayza ci yahuudu Banu Qurayza yi moom dafa mujjoon tuub ne moom doonul woon saxaaba taabi'i la woon rahmatullah alayhi eh, mu nettali da ngay gis ni kon riwaay imaam ibn Isxaaq bi euh, am na ay problème mooy lan mooy ne premièrement Yazid ibn Ziyad bi imaam al Buxaari yi dane laa yutaabaru ala xadiisi mooy kenn du ko moom xadiisam kenn du ko ci toog mooy ne koo xamante ne nii wérul la ci jublu ndax imaam al-Bukhari rahimahullah lii expression la ci boroom xam-xamu xadiis yi mais imaam al-Bukhari rahimahullah moom c'est mu taxaw naan diw daif dangay ngay dégg naan munkarul xadiis ndax teggin yi ak tamit waraa sàmm gi mu amoon ngir di bañ a wax noonu ay diw dafa daif da utilise utiliser moo yoo xam ne mooy ne kii dafa wéradi moom mooy problème bi sauf que imaam an-Nasaa'i moom daal dinay wéral Yazid ibn Abi Ziyad bi moom nee na siqa la comme ni xam ne noonu la ko imaam az-Zahabi waxe rahmatullah alayhi ci téereem boobu al-Mizan euh, am na nag loolu benn problème la beneen bi mooy riwaaya bi dafa mursal ndax Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi moom lan la taabi'i la mooy ne du du du saxaaba moom moo nettali mbir mi kon intermédiaire am kooku lañu xamul mooy xamuñu dëgg-dëgg ana kan mooy ki nga xamante ne nii mooy intermédiaire moom euh, euh, kooku di euh, Seydina Muhammad ibn Ka'b bin al-Quradi rahmatullah alayhi ah léegi bi loolu amee def nañu kon côté taxrij bi loolu la ci gàttal mooy ne gis nañ ne kon riwaaye bi looloo ci am waaye am na yoo xamante ne nii yu koy shaahid yoo xam ne day ñëw di appuyer riwaaya imaam ibn isxaaq bi raxmatullaahi aley léegi <coughs> riwaaya bi lan la moom dane lamma jtama'u lahu wa fihim abu jahl ibn hisham fa qaala wa hum ala baabihi mu ne ñoom bi nga xamante ne nii ci lañu dajaloo mooy kuffaaru euh, euh, kii bi nu mu tuddati yéeféer yi yu Quraysh yi bi ñu taxawee ci buntu kër yonent bi alayhi salaatu salaam di xaar mu nelaw moom mu génn feneen jaar feneen dem ñoom yóbbu ñu demaguloon mu ngi woon ci biir ñoom ñu taxaw ci bunt bi di ko xaar mu wax Seydina Ali ne ko tëddal moom lañuy nettali nii li fa xew mu ne bi nga xamante ni ci lañ dajaloo ngir faat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne wa fiihim Abu Jahl ibn Hisham te bokkoon na ci ñooñu dajaloo woon foofu al mal'un Abu Jahl ibn Hisham di doomi Hisham mu ne te ñoom ñu ngi woon wahum ala baabihi ñu ngi ci bunt bi lan la abu jahlin wax mu ne inna muhammadan yaz'umu annakum in taabatumuhu ala amrihi kuntum mulu kuntum mulukal arabi wal ajam summa bu'ithtum min ba'di mawtikum fa ju'ilat lakum jinaanun ka jinaanil ordoni al ordon wa in lam taf'alu kaana lahu fiikum zabhun thumma bu'ithtum min ba'di mawtikum thumma ju'ilat lakum naarun tuhraquuna fiihi mu ne biñ taxawee noonu Abu Jahlin ñëw mooy dafa ñëw ngir ngir ngir gina jox nag euh, gina gina nag jox sawarte jeunes yi ñu tànn xam nga boo leen bàyyi woon rek ne leen largué leen noonu mission bi da aca dem leen def mais gis nga jël Jahl ni mu xëre woon ci lor yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax moom bàyyiwu leen ah ne aca dem leen tànn nañ dañ leen dem mu jeex ànda ah déedéet dafa ànd ak gaa ànd ak ñoom nag voilà <laughs> al ànd ak ñoom bi ñu ñëwee mu ne inna muhammadan def mooy def discours boo xam ne ngir gin leen a galvaniser gin leen dëgëral gin leen soññ gin leen ñaax nag ci mission bi ñu jëm nag ñu accomplir ko ni mu gën rafete mu ne leen inna muhammadan yaz'umu annakum in taaba'tumuhu ala amrihi kuntum mulukal arabi wal ajam mu ne Muhammad xoolal ñu ngi koy sàllawloo bu ñu ko waxul muzammam ñoom Muhammad lañuy wax alayhi salaatu wassalaam mu ne Muhammad kat alayhi salaatu wassalaam yaz'umu nee naa annakum ka yéen Quraysh in taaba'tumuhu bu ngeen leen toppee nee na yéen ñii rawatina yéen jeunes yi ñu tànn ak seeni kilifa nee na buñ leen toppee boo ngeen ko toppee ci lii mu leen di woo kuntum mulukal arabi wal ajam bi ngeen nekk ruwaayu arab yi ak ñi dul arab yéen yéenay nee na waayaa yéey bu ngeen ko toppee gëm ko yéenay nekk mbuur xam nga ko faar Quraysh ni noonu lañ doon ñaawale saxaaba yi radiyallahu anhu xaw ma ndax na woon nañ ko wax jamono yañ leen doon yañ leen doon mbugal non seulement dañ leen doon dóor mais léeg-léeg buñ toogoon ñuy ñëw dañ naan haula i mulukul mulukul furs ruumi wal buñ toogoon denn jataay ñi saxaaba yi ay mbooloo saxaaba di romb foofu di ñee Quraysh dañ doon waxante di di di di wax nag di di leen ñaawal naan yooyu xool leen waaye xool leen di lo tàllali loxo waaye waaye xool leen les les rois de Perse waaye ak ak ak waaye ñu ngi nii di jàll ak seen yére yu pënd yooyu xool leen ñii ay waay waay nee nañu ndax la ndax ñoo xam nañ ne mooy li leen yonent bi alayhi salaatu salaam te loolu la doon wax bi muy wër ci tribu yi di leen exposer l'islam bu ngeen ko gëmee yéen di ngeen nekk non seulement di ngeen moom arab yi persi ak kii yi bokk kii yi ñu tudd mirul arab di ngeen leen yilif ndax yàlla li mu teg seen islam bu ko am yaa war a féete kaw xanaa nga ñàkk a xam li nga yor mais ku ko xam dëgg-dëgg doo toog di séentu kenn ci kaw Abu Jahl nag ne leen moom de nee bu ngeen ko toppee yéenay nekk buuri araab yi ngaajam yi ginnaaw loolu summa bu'ithum min ba'di mawtikum ginnaaw gi ñu daal di leen dekkil bi ngeen deewee ba pare fa ju'ilat lakum ñu daal di leen defal jinaanun ay ajjanaka jinaanil ordoni comme ajjanaay ordon yi mooy lan Jordanie xam nga Jordanie da gis le Jourdain da te tamit dafa bari foofu jannatun min jinaanil ard dafa bokk ci ajjanaay kaw suuf da gis ay siil yooyu da ngay gis seen dëkk yi day bari ay olivier bari ay ay ay ay cours d'eau fii moo tax yi foofu en général duñ sonn bokkuñoo désertu Makka beeg yooyu ñoom dafa am foo xam ne mais boo fa demee comme àjjana la mooy ay tool yu rafet nekk ndox yi daar fii kii mu ne moom mooy Muhammaday alayhi salaatu wassalaam nee naay que ngeen ko toppee. yéenay nekk buuri arab yeeg ajam yi ba pare bu ngeen deewee ñu daldi leen dekkil ginnaaw bu ngeen deewee defal leen ay ajjana yu tool ajjana yu mel ni yooyu ordonné jardin yu rafete noonu wa in tafalu muy àggale moom almalonu abu jahl ibn mu ne wa in tafalu nee bu ngeen ko mooy yazumu mu ne naay bu ngeen ko deful nag mooy topp ngeen ko gëmu ngeen ko kaana fii fiikum zabhun dina moom dina am ak ray ci seen biir mooy yàlla dina leen mbugal mbugal mu tar muy jóge ci loxoom moom summa ginnaaw googu mu leen jaar mbugali jaare ko ci loxoom bu'istum ñu rey leen rendi leen jaare ko ci loxoom ñu daldi leen dekkil min ba'di mawtikum bu ngeen génnee àddina bu ngeen deewee summa ginnaaw googu ndax gëmu ngeen ko ju'ilat lakum naarun tahruquna tahriquna fiha ñu defal leen safara soo xam ne ci ngeen di tàkk quoi moom daal loolu la wax qaala moom Muhammad ibn Ka'b al-Quradi rahmatullahi alayhi mu ne bi mu waxee loolu wa xaraja alayhim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa axada xafnatan min turaabin fi yadi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi biñ mooy biñ waxee lool Abu Jahl ba pare ba gaa yi di leen galvaniser ñu taxaw nag ci bunt bi di xaar ba léegi nee na yonent bi ab diir mu daldi génn nag néegam di ñëw ñoom ñu ngi taxaw ci bunt bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi jóg sol ay dàllam ut si ñoom fi ñu nekk ci bunt bi ndax fa mu génn ah mu ne bi nga xamante ne fa na xasnatan min turaabin fi yadi mu daldi jël benn tibb benn suuf tibb suuf mooy mu tibb ci suuf si ci loxoom summa qaala naam dégg na li wax discours bi mu def gaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen ne ko aha kay loolu man maa ko wax li nga ne yaz'um moom yaz'um moom Abu ci yonent bi aleyhi salaatu mooy neenaa yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naam bi mu ko mooy maa ko wax naam mu ne ko waaw man maa wax loolu ana aqulu dalik an taahaduhum non seulement maa wax ne bu ngeen ma toppee nekk buuri arab yeeg ajam yi ñu du bu ngeen deewee ñu dugal ñu dekk leen dugal leen defal leen àjjana comme àjjana ak ordon waaye bu ngeen ma toppul am ci yéenu ray gu tukkee ci man ba pare bu ngeen deewee ñu dugal leen safara mu ne man maa ko wax wa anta te yow abu jëlin mii taxaw ahaduhum kenn ci ñoom nga ci ñoo ñu di lakk ci biir safara ci nga bokk te ñi nga xam ne ak bala ñoo dem nag ñu ray leen fii ci kaw suuf ba pare mu bokk ci mu'jizaatu rasulillah alayhi salatu wassalaam abu jahlin fan lañ ko rey badar dañoo dagg abdullah ibn mas'ud dafa dagg bopp bi ba pare mu daal di teeri safara ñu sànni ko ci xal yi bu Badr foofu mu dem safara directement mu ne maa wax lool te yow kenn nga ci ñooñ mu ne wa axada allahu taala ala absaarihim anhu mu ne yonent bi suñu boroom daldi def seen bët yi ni ñu taxawe noonu gisuñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam te mu ngi ñëw jub si leen falaa yarawnahu gisuñu ko fa ja'ala yansuru zaalika turaabi ala ru'uusihim wa huwa yatlu haa'ulaa'i al-aayaati min mu ngi jël tibb ci loxoom suuf si mu tibboon di leen ko sotti ci seen bopp yi te mu nga doon jàng aaya yi ci suuratu yaasiin aaya yooyu ñooy yen ak naka la mujje loolu incha dañuy bàyyi ba jotaay bii di ñëw